والديار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين mbokk jullit yi mbokk taal yi mbokk soppee ci yàlla ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu ñëpp ci nuyoo islam mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan yàlla yërmande ak xéewalam ak teraangaam ak muccam ak sàmmam yàlla ko wàcc ci yéen ñëpp wàcc ko ñun ñëpp wàcc ko ci xeetu yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp di ñaan yàlla sunu koor gi ñu nekk yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla lu ñu ci jaamu yàlla ci biir ci bëccëg bi wala ci guddi gi muy ay naada wala ay dox wala ay saaxe wala ay toog jotaayu diine yëpp yàlla ñu ko defal ak saxaaba wala mu defal ko ku bokk ci sidna Muhammad ci yiw ci weer koor yàlla nañ ko yàlla defal di jaati nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di tabarakallahu nuyu bu baax euh, sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom la ñu fekk ci tey fa tabarakallahu ñu dëkk yii ci diggante ñaari tali yii ci diggante kër Alaaji Cheikh Jéem soxna Awa Ndiaye ak sunu baay Alaaji Sama ak cekkeen donc bi ñu ngi def ñëpp tey mbokk daal bi ñoo ngi jaar di jël jaar bi nag di ko teg ci loxo sunu mbokk sunu xarit sunu lépp bi Kara Mbagnick Gassama di jaar ci moom ñuy bàyyam sunu bàyyi alxaaj yi ji bi jaar bi sunu sang boobu mu nekkal ci biir këram di suñu kilifa di suñu suñu di suñu bàjjen soxna Zeynabu Mouhamad Ndiéguène yàlla yàlla bàyyi leen doolu seen lépp doolu seen sutura doolu seen garaaw yi bu baax kër yi nekk ci alentour bi yëpp di ziar ñëpp di baalu xaq ñëpp ñaan yàlla doolu xéewal doolu sutura yi doolu garaaw yi ziar kër ñu toog ah di kër Alhaji Moussa Diakhaté yal na yàlla yokk ay yal na yàlla euh, yërëm ko yal na yàlla jéggal ko yal na yàlla baal ko yaakaar naa ni euh, comme ni ma ne moo koy doxal boppam waaw te yéen ñëpp wóor nañu wóor yàlla ni yàlla moo ñu womat ba fii waaw yéen ñëpp wóor na leen ni yàlla moo ñu womat dëgg bërëb bii ndax su nekkoon dañoo toog sax programme bii mbir mbir feneen la ñu waroon daje yàlla du juum te nu mu defee rek noonu waaw ñoo koy sant ndax ci biir ko xaal waaw nu mu ma nu nu mbiram dikkee rek ñoo koy sant nag mu ñuy may force spirituelle ak morale ba ñuy mën a nangu dogalam ndax loolu rek ci la teranga àdduna ak waaw góor yàlla yi yonent yi ñu baax ñu seen rawante yëpp mooy nangu dogal rek foofu rek la rawante ku la gën a dàqan nangu dogal gën laa am xol nangu dogal moo la ëpp ci yàlla kon yàlla na yàlla defal bi jaabi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu euh, euh, mobilisation bi rafet na teewaay bi rafet na taxawaay bi rafet na ah ñoo ngi tabarakallahu soxna yi ñoom ñëpp ñëw nañu mbokk yëpp ñëw nañu ah te yéen ñëpp bi tamit di ay jeunes am ngeen ay relation yu baax ñu ngeen dëkkal ndax bi nga ñëw maa ngi gis naa waa kër gi waa jógee nii ñëpp a ngi toog suñu grand baa ngi nii ah garab garab garab tabarakallahu ñu bëri moo ko waral rek nga xam ne waaye mën na leneen moom ñu toog kër suñu doom xëy na am na am na jamono ba doon jëm jëm ñu ne ma Alaaji Ndiaye ak ku ñuy wax Galo am nañu jigéen mu ngi ko ñuul Pape Sow jigéen. réew mi ñoom dàq moo moo waaw man ci laa ko xamee boobu boobu ndax ñu ne jéegul waaye nit ku baax la. boo ko fekk jeunes yi lay toogal ñoom lay discuter su ñëwee ci ngéem ci jeunes yi lay dem toog yi ah xarit bi sëñ Baye rek ñu nii suñu xarit la la te teewaay bii sax ñu ci beaucoup de choses ñoo ngi ziar ñëpp nag di ñaan yàlla yàlla yàlla doole ñëwal suñu bàyyi maam leen juuf ñu bind ñu moom bu baax di ñaan yàlla yàlla na yàlla bàyyi ko fi moom it nokk suñu ah, Euh, sunu soxna su baax bi yal na ko ci yàlla bàyyi waaye la wax naa ko ne ko ka ka ca kër ga moom ñaareel la rek ñaareel la rek dëgg yàlla moom ngeen demoon wàccal ma ko foto moom mii moo ko toog doon ko doon doon doon yoroon yoroon lépp kon moom du ma ko jëndee léegi nga xamante ni su ko yàlla jëlee foog nga doon wàccal dem yoonam waaw kon moom it yàlla ko ci yàlla bàyyi ba ci kanam doon gërëm doon sutura euh, maire bu baax la. mais bu baax la bu sàmm kóllëre la diggante suñu bàyyi xel Moussa Diakhaté ak El Hadj Moussa Diakhaté rafetal na lépp matal na lépp kon yàlla na yàlla bàyyi bu baax a baax a baax loolu ngërëm loolu sukuraan loolu jaraangaam su ko defee euh, comme ni ñu ko waxee ci philosophie bi ak gis-gis bi mooy l'islam ji ñu nekk ñun ñun ñun musulman yi mais diine la joo xamante ni. yëngatu ak waxtaan réflexion discussion mais fu mu àgg moo ko fa àggal moo moo ko fa àggal moo discussion waxtaan ouverture bañ a borné tëju euh, bañ a aliéné wu moo moo àggali ji euh, ñoo ci un milliard trois cent quatre cent millions. te sa matuñu woon sax deux cent mille cent vingt quatre millions ñu woon tey jii ñoo ngi ci un milliard deux cent mille trois cent mille wala sax ñu ëpp ko nga xam ni kon message bi Seydina Muhammad tey jii la gën a nekk lu actuel waaw mu mel ni nag démb parce que il faut que ñu suivre waxtaan yi mënuñu di dellu ginnaaw toujours wala il faut que ñu fekk jotaay yi ndax waxtaan wi. benn la mais am suite logique am te doo fekkewul li démb nag te rappelé wu ñu ne ko mën naa am nu mu songee waxtaan wi ci benn niveau bi doo comprendre dara li ñuy wax maanaam kii li muy wax fan la ko jëlee fekk ni yow commencé nañu waxtaan wi depuis ca kër la na may waaw mu mel ni bërki démb dañ doon waxtaanee euh, xol bërki démb xol lañ waxtaan waxtaanee. wax leen xol propriété yi nekk ci moom capacité yi mu am ak fan la mën a àgg ak fu mënta àgg waxtaan ci bu baax ba xamal leen ne leen mooy maxallul iman iman su ñëwee du dal ci tànk du dal ci nopp du dal ci bët mais ci xol lay dal foofu mooy place ma waxoon leen ne xol am na juróom-ñaari foofu yoo xamante ni su ubbee kenn mënu laa koy dem aljana waaye su ci benn tëjoo minute bu jot mën ngaa tarxiis ba def loo xamante ni dala yóbbu sawara loolu moom ñu wut sëriñ di ànd moom ngir bis bu nekk muy ubbi ci sa juróom-ñaari koofar yooyu benn ba keroog yëpp di ubbeeku ba nga xamante a bokkaale yàlla kenn ak leen ak fenn yàlla ñu wax leen ne leen juróom-ñaar la waaye benn bu ci nekk action bu mu def bu dee bu baax la am na benn benn foofu benn turu benn xol ci biir juróom-ñaari tur yooyu muy taatal ndax yàlla bari sutura wax naa leen ne leen su yàlla su ko neexoon soo joxee loxo koo war a jox loxo yàlla def fi bu ñuul nga tache bu def beneen tache mais yàlla mooy mooy mooy borom sutura moo tax tache bu def sa biir xol bàkkaar ba rek mu denc ko sa biir bànneex ci la ko xaare wala ñu dem sutura nga yàlla ñu bari sutura loo def ci lu bon mu taasal ko ci xol loolu moo tax tey jii day gën a sax ci bàkkaar da ngay toog ba càgg rek sentir sa xol bi day mel ni xeer dootu mën a dégg yàlla dootu mën a dégg yonent bi dootu mën a dégg lu baax ku lay conseillé doo ko dégg doo du la wóore ni sax da wax lu baax lu lay jindi mais noonu la koy def te doo xam sax lan la léegi nga toog ci biir nii wéet rëccu daan na mais pourtant kii li may wax dëgg la de waaye ci saa si sa xol ne la déedéet du dëgg da lay li muy wax da lay nax non yàq moo koy def loolu moo indi waxtaanu démb bi waxtaanu démb bi lan mooy ñetti xol yi am benn xol bu njëkk bi mooy qalbun salimun yàlla ci yàlla defal beneen xol bi am mooy qalbun maridun yàlla ci yàlla musal bi ci bi ci topp nag moo gën a bon mooy qalbun mayitun mooy mooy xol bu wér sëñ te tuuti borom yàlla ak kenn du bokkaale yàlla kenn du bokkaale soo demee ci biir leer rek a ci nekk jaam yàlla lu baax lu yiw kese moom moo ci yàlla ci yàlla bi ci def. mooy qalbun maridun mooy xol bu feebar léeg-léeg nga jub léeg-léeg nga dëng ma nga léeg-léeg nga julli léeg-léeg doo julli léeg-léeg nga baax léeg-léeg doo baax léeg-léeg nga dem jàkka léeg-léeg nga dem jàkka su koor gi ñëwee nga commencé jaam yàlla su koor gi jàllee nga bàyyi yow sa xol daa feebar ci doit de ma yow léegi nga toog sa xel mi ñekk ci yàlla ba dootoo bëgg dara sa jaam waaye gis nga dooy jub di takk sa daal di dem jëfandikoo doo ko tey dooy jub di seet soxna si doo ko tey kooku nag feebar dañ ko war a saafara waaw kooku nag yàlla nga dajeeg ni ñooy faj faj xol ya waaw ñoom yàlla nga dajeeg ñoom sa xol bi day di raxasu rek di raxasu di jël ba ci gën a bon nag mooy xalbun mayitun mooy xol bu dee kooku ñooñu la yàlla waxee ne ne ko noppalu ci ñoom bul ko ko bokk ci ñoom déedéet a anzartahum am lam lu yàlla ah laa yu'minuun du ñu gëm yàlla nee na yonent bi am na ñoo xamante ni bu leen boole sa programme waaraate yow sa mission universelle la waaye am na ci ñoo xamante ni bind naa seen tur ci listu safara te kenn mënuñu ko dindi man man yàlla naa ko dindi safara yàlla naa ko xabaar laa ko signé jeex na. bu leen bu ñu sonal sa bopp ci ñoom anzartahum nga waar leen am lan tunzirhum ak nga ñàkk leen a waar moo te yam pourquoi parce que la yu'minuna duñ ko mukk liimaan dugg seen xol mukk benn xiyaam parce que seen xol ya dafa dee. moo tax léeg-léeg nga dégg yu bëri euh, c'est dangereux nga dégg nit di ko wax man tey man du ma jooy néew te jooy nga dégg léeg-léeg man man ah sama yaram nga fer na ah allahu akbar tuubal lool lool. ah non non man non man naa gis ay dix ñu dee ak accident de seen bopp yi dagg man ça me rien dama faju bi da ngaa feebar da ngaa feebar déedéet julli day compatissant julli day am sympathie day am lu muy yëpp day sentir naqar day sentir fitna day sentir coono bu nekk si morom yi dafa am solo dafa am solo waaw su dul loolu rek musiba dal na la yàqu nga yàqal sa bopp parce que sa xol bi nga xamante ni moo war a recevoir leeru yàlla yàq nga ko waaw yàq nga ko yàq nga ko moo waxoon leen leen sofiante yi dañuy wax ne ñetti xol yooyu dañ ko mandargalee ñetti marka yi am mooy marka fatha ak marka damma ak marka sukun xol boo xamante ni marka fatha la mooy qalbun salimun mooy góor yàlla yàlla ci yàlla boole qalbul maridul qalbu feebar marka damma la damma nii lay soo ko jëlee xam ñaar yi dafa def nii genre genre rectangle la comparé waaye soo ko boolee nii nii la mel waaw seen micro bi xam nga nii la mel nii la mel mooy bam ma mooy mooy feebar bii dafa wér bii dafa feebar kon yow forme tuuti nga am ñaari bopp nga sa bopp bi dafa wér bii dafa feebar léegi nag soo dajee nit ñu baax góor yàlla yi ñu yàlla def ay docteur yu xol dañuy ubbi sa xol di ko ubbi di ko ubbi donc nekk nii nii su ko nekkee la lay doon fatxa fatxa lay doon am na ñoo xamante ni nag ay nii nii la ñoom ñoom lii sax ko loolee ñu bëgg a def mu aw ma ko seen xol yi ay zéro la zéro ndax ma mënu caa génn sax mënu caa génn ñooñu moom mooy ñëw dig bële lim bindee seen tuuti xawaar waa alxem ma bi kariwaar kariwaar xam nga mënuñ ko boole mais biñ kenn ko boole bi ñuy def ci ah, ah, eh, ay lëb yooyu xam nga da ngay bëgg lool ak dóor yu métti yi sax xel yëpp mooy ñu inventé doomu euh, bi yéen ñëpp dalu leen doomu bi gën moo nekk sa xol ndax dóor yu métti yi léeg-léeg kenn fot ngay def ñu dóor la ci ndekki yi dóor la wala ñu dóor ci benn opération benn virgule ñu dóor la ci dóor yoo xamante ni soo amoon doomu bi da ngay ko mën a jàllale ñooy. waaw ma ngoog loolu mooy loolu mooy euh, euh, danger bi nekk foofu ci ñaareelu euh, xol yi mooy mooy ñetteelu xol bi mooy xol bu feebar bi xol bu dee bi waaw kon ku ci nekk nag na xool tabarakallah fu mu nekk waaw am na ñoo xamante ne mënuñoo mooy yàlla mënuñoo caaxaan mënuñoo bokk déedéet ils sont inaptes à cela yàlla lottal na seen jël ak seen xol ñooñu ñooñu la yàlla defal dañu yàlla boole am na ñoo xam ci léeg-léeg ñu baax léeg-léeg ñu bon kooku nag yow dawal góorgóorlu ngay jege ñu baax wax naa leen ne leen li du déedéet yooyu yëpp du ko defar li ngay defar mooy ànd ak ñu baax sëñ Mor leen ko wax ku bëgg a jub pour di jéem ay vertus ay li de yëpp baax day renforcer rek mais liy defar nit mooy ànd ak ñu baax fréquentation mooy defar nit wallahi fréquentation mooy defar nit tey jii am na lu bëri euh, am na façon booy waxee am na façon booy defee mais di nga commencé fréquenté ñoom groupe sangam mais di nga commencé di waxee noonu. te yow sax yëgoo ko sentir nga changé nga sa sa communication sa langage changé nga say dundin nga xamoo ko sa benn copain ngay dajale pour bénéficier ne la mais saa yi yow da ngaa sotti léegi yow da ngaa léegi yow bu ñu da ngaa mën gerte yow daanoo werante mais léegi da ngay werante yow daanoo saaga léegi da ngay saaga bu dee nit nga nga ne waaw pourtant kii wax na dëgg de man am nay jamono mosu ma saaga kenn mosuma saaga dama léegi dama saaga ne ñëpp sax nangam nangam su boobaa nga xam ni fréquentation bi moo ko indi. su ko defee comme euh, loolu Sofiane Gueye di wax ne wax ma ci ngay nekkal ma wax la ci nga doon loolu am solo mooy yàlla ñu yàlla boole euh, fa tabarakallahu ñoo xamante ni dañuy dimbali ci lu baax moom laa leen waxoon keroog te ca ca ca ca gendarmerie ma ne leen adduna bi kenn jaw cee toog pour Seydina Muhammad maa leen ko wax suñ moor leen ko wax billahi wallahi tallahi moom rek a jar a toog yu def jeex keneen koo ciy dolli dalay dolli ci yàlla yonent bi dégg nga wax yàlla yonent bi kenn ñoom ñaar rek nekk keneen koo mën ci jël di ko jox daa nga koy xajal ci sa xol wala ci sa xel wala ci sa jëm wala ci sa dara dafa fekk moom doo jaxasoo moom mu dolli la ci yàlla yonent bi mu gën laa yàlla yonent bi mu gën laa bëggloo yàlla yonent bi mu gën laa topploo yàlla yonent bi mu gën laa topploo yàlla yonent bi mu gën laa mu gën laa mu gën ba keroog ngay nekk nag daal di mujj jaxasoo yàlla yonent bi ba lu dul yàlla yonent bi moo ci fa def yoon yàlla ci yàlla defal waaw loolu mooy affaire bi ah parce que ci des yëpp fii lay yem liñ des yëpp xoolal génnul frontière Sénégal yi dañuy wax rek li ñuy wax yëpp fii lay yem am nañu bëri sax génnul e comme yi yu ñu ko fexe ay waxtaan yu neex rek yàlla mu tàng rek café gi daal di tege ataay bi tege yu bari rek sa yaram neex rek nga commencé wax lu neex mais xam ni yi ngay wax tegul seen bala nga am problème sax ñu boo xam wala ñooñu boole leen ak keneen ñuy làkk beneen langue boole leen koo xam ku ñëw ne yow li nga li nii kii voilà déggul wa français la explique ko li nga nekk day dee parce li muy wax amul amul ci wolof bi mu nàmp nag mën naa rabat la ay wax jaxase ay wax ba ba am benn idée bu jub sophiste yi lan la ñuy lan la ñuy jàngal ñu def terminal les sophistes le sophisme mooy lan kaddu làmmiñ wax du neex nee nañu vérité amul fen amul nee mo des idées moo am idée des idées bien liées mooy dëgg des des idées mal liées mooy fen <laughs> kon kañ ku jël ay ay ay fen yu bari nga lié ko ba mu jub ah jërëjëf ko ba mu rafet kon kañ mën nga am dëgg sa dëgg bopp. moo tax léeg-léeg man leen ñu wax dara ñu ne c'est une vérité man leen c'est une vérité mais c'est une vérité fausse pourquoi parce que vérité bi que moom waaye du vérité ci vérité philosophe laay waxal vérité la te moom dëgg la ci moom dëggam la moom lay laaj moom lay dund il est prêt à mourir pour cela donc c'est sa vérité mais c'est une vérité fausse parce que elle a pas véritablement vraie mu ne la parce que doo génnee rek musiba moom la libéral di wax ñu euh, euh, euh, lañ koy waxee vérité au-delà des Pyrénées mensonge à deçà en deçà loolu la ñuy wax waaw lii bii soo génnee feneen kan la fa kan la fa waaw kan la fa moom mooy c'est ça c'est ça. yéen am na exemple yéen ñëpp am ngeen exemple léegi mën ngeen génn loo xam ne ci ji lu am valeur la fii soo demee ca feneen du fa am dara du fa am daa soo génnee ci am dëkk yoo xamante ni mag ña soo demee jox leen cent mille francs bëgguñu ko mais nga dem jëndi kilo guro wala libre guro moo leen gënal million boo may <laughs> waaw c'est ça fii xaalis mooy dëkk bi mais foofu guro mooy dëkk bi. moom su ñëwee fii tamit du ñëwee di seet ci kilifa gi dina li muy def mooy waa ci boutique bi jënd 100 francs bu woon def ci poosam su ñëwee jox ko ko jàpp na ni jox na ko li àdduna li ci moom kilifa ga moo naan waaye yow kii jóge fii ba fii ñëw naan damay ziar sax maa gëm nangam nangam di ma jox góor aw li mu doon am na ci yenn xeet yi soo leen di ñaanal da ngeen di ñaanal ñaan yu rëy ñu dem jël fukki doomi góor indil la. fekk loolu muy signifier ne indil naa la milliard weexal mooy loolu ci ñoom suñu kontaanee nga ñaanal leen mu nangu du la indil xaalis guru la lay indil guru la lay indil pour wax leen exemple bu simple boobu rek ma ngo kon euh, yal nañu yàlla jubbali yal nañu yàlla jàppale ba insha allahu sunu dëkk yëpp di dëppoo dëggu benn dëgg bi mooy dëggu Seydina Muhammad ah, waaw ko xam naa leen ko jàppal salaatu faatiha naasiri bil haqqi soo jàngee jawharatul kamal loolu nga koy def aynul haqqi salaatul haqqi haqqi bil haqqi rek nga koy def dëgg benn la yonent bi mooy saaxibul haqqi benn benn vérité wax naa leen ne leen vérité absolue moo am ak vérité vérité relative relative bi mooy gars yi absolue bi mooy Seydina Muhammad wallahi alazim moom la moo dajale lépp war yàlla ne képp koo xamante ni am mën-mën wala da ci ba ñëw ci jéem wax samay mbir man yàlla te jaaroo ci Muhammad ne faalewu ma la faalewu ma la parce que il a le monopole de la vérité waaw moom la jël jël jël jël jël dëndam boobu def ko muy markazul tuhum mi war naa rek. lu dul moom nag di leneen.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 sallallahu alayhi wa sallam mooy markazul fuhumi wal maani yàlla moo jël jël euh, dëgg yëpp dëgg yëpp dëggu dund dëggu dee dëggu xam-xam dëggu réer dëggul lépp loo mën di xalaat ci àdduna xalaatal ma dëgg lépp lu dëgg ci àdduna mooy alkanzul al al a'zam mooy le trésor suprême le trésor suprême le trésor suprême bi yàlla jël ci rajo yëpp jëriñ ko ci benn jëmm muy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu nekk markatul fuhumi wal maani centre compréhension yi ak sens yi. ah. ndeysaan al fuhum wal maani compréhension yëpp seen masdar seen seen source seen origine. ah mooy Seydina Muhammad sens yëpp seen origine mooy Seydina Muhammad ah la ilaha illallah xam nga loolu mooy lan phrase yi phrase yi mooy Seydina Muhammad waaye mooy mooy mooy Seydina Muhammad waaye moo amul sens fekk nekkul ci phrase wala mu nekk ci wala mu nekk ci kon teg jàngul ko non non day jënd jiw yaa ngi jógee day day yëngu day toppee mu ci phrase lay nekk wala mu nekk ci contexte am nañu juróomi moo doo ko gisee di nga xam ne kii li muy wax ci nangam la moom la loolu li ñu koy wooyee. mots yu bëri yoo xamante ni soo soo gisee mot bi gis mot bi par exemple nga gis vidéo gis euh, weer gis asamaan gis euh, taw loolu mot yëpp moo moo dem le champ lexical waaw pour am nga champ xoolal nooy na nooy boo xamante ni tuuti moo xam fii mu taw <laughs> ah il faut que ñu toog fii dëgg di ma xool waaw loolu la ñuy wax le champ lexical mooy l'ensemble des mots ah l'ensemble des mots qui se euh, euh, rapportent à un à un seul thème waaw wax dëgg yàlla nag am na lu ci signification waaye yaakaar naa ne loolu la a doon tey gisee soo gisee garab gis ay animaux yooyu da nga xam ne kooku ça parle de la nature soo gisee yu yu mel nii ça parle des arbres soo gisee euh, par exemple ñuy wax élection di wax par exemple urne di wax. Euh, premier tour deuxième tour nga xam ni on parle de la démocratie le champ la démocratie li ma bëgg a foofu mooy mooy amuñu sens fekk nekkuñu ci phrase mooy ni ñu nekkee ay mots dégg nga suñu nekkee ay mots Seydina Muhammad moo ko génne suñu nekkee ci phrase wala ñu nekk ci contexte moo ngay delluwaat Seydina Muhammad mooy li ma waxoon pour une vérité absolue ak vérité relative day taale loolu moo tax nag gis nga heure ne xëy na ne ak bagaasam ak ay mbiram am na waa ji saay saay nekk ci la jotee moom la ñu Iblis Iblis tamit markas la yor moom it bu ko fàttee markas la yor <laughs> yeneen yi mooy markasul fuhuumi wal Iblis mooy markasul fusuuqi wal maasi sëñ Mor sëñ Mor doo sama produit bi privé la. non damay bañ jaay génn ko gis ko wax. non non jarul bind jarul bind ndax xam nga ndax jarul bind may jarul jarul soo ko waxee dem doo ko xam doo ko expliqué. doo ko expliqué waaw xam nga moo xam nga li ma wax mais expliqué ko waaw expliqué ko léegi toj ko. toj ko rajo ko tasaare ko ku nekk nga jox ko wàllam ñii dem marché yóbbu ñii dem Dakar yóbbu ñi ku nekk jël sa wàll jëlal waa jëlal. yeneen bi mooy markazul fuhum wal maani iblis mooy markazul fusuqi wal maasi caay caay yëpp moo ngi dajaloo ci dënnu iblis mooy yàlla yëpp moo ngi dajaloo ci dënnu iblis waaw toujours jullit bi dafa nekk ci une guerre perpétuelle une guerre quotidienne waaw boo xamante ni moom moo koy mëne te guerre bi nekkul lu dul entre le bien et le mal waaw le bien seen kilifa seen maître ki di dimbali ki leen di jàppale ki leen di coacher mooy Seydina Muhammad le mal mooy Iblis ak ay waa këram mooy bakkan bakkan bànneex adduna lu nooy lu neex lu niin lu sax lu yomb looy xamuñu ko loolu si c'est-à-dire mooy voilà def benn affaire balaa. profité xam nga caay caay bala mu ne dëgg ngay profité taxaw ci xool ndax kenn ñëw yaa ngi xam li may wax booy nekkal naa di dégg soo déggee muy ñëw rek xaqataayal dinaa muy <laughs> gën a neex parce càcc boobu yooyu yëpp ce sont les armes de l'Iblis xëy na bëri ci la sallallahu alayhi wa sallam xoolal bokk na ci arme yi mu yi mu a fonk ko jox ñi nga xamante ni ñoo taxaw ci parti le bien ngir affichewaat seen i arme ngir defaraat leen ngir defaraat seen i jëmm ngir defaraat seen i ruu ngir suñu jëmmee ci exemple bi mën a taxaw jàmmarloo waa ji jàmmarloo waa ji ak. ay tentatives ak ay mutations ak ay tentations nga xamante ni minute bu jot moo ngi préparé ay attentats ay assauts yoo xamante ni jëmale ko ci kuréel boo xamante ni moo ngi nekk ci yoonu aljanna <laughs> Iblis soxlawul kuy dem sawara boo xamante ni duñ doo julli doo woor doo jaamu yàlla yow faale woo kii luñ la wax nga sànni sa sëriñ woon xool Iblis yow xanaa waxoon daf laa bëri gën mu xam ngeen ku ñu bëri ku ñu lan mooy bëri gën Souleymane ne ko kii Macky Sall damaa rek. li mu defati kenn du ko xool bokk teg bokk teg ku ñu gërëm di xam nga am na ko am tey ji lu mu def neex na yàlla nañu ci àll defal loo def neex na yàlla. bu leen leen rey ñoom de doo leen rey safara bi alors am waaw boobu ñooñu bàyyi nañu ñoom dañoo bàyyi yàlla gërëm na leen te yàlla ci mu gërëm gërëm gërëm xalima bi ñooñu soo leen toppee faral ñu jëm de maa la ko wax bu leen topp bu leen leen topp dañu war leen topp bu yàlla gërëm bu leen ko topp demal jàng yi nangu def ba yàlla gërëm ko nga nekk ci loolu mais moom bu ko topp amul tax moom la yàlla gërëm yow yàlla xam nga ñu bëgg loolu mooy tànn dañuy yaakaar ni bi ñu àndal mu am ngërëm moo leen di yóbbaale waaw loolu mën naa ne de waaye yomb na lool <laughs> yomb na xam nga man li ma jaaxal li ma jaaxal li ma jaaxal li ma jaaxal li mu jaaxal te war leen a jaaxal wax duma leen waxee mu jaaxal leen léegi mooy yow léegi lan moo tax aha léegi yow ah da ngay teg xel yow da ngaa muus waaye léegi lu tax nga bëgg a jox ko benn kese li jëndee mën na koo jeeral sa bopp yow sëñ bi bu dee mën na lépp nga koy jox. dégg leen ma dama ne bu dee mën na lépp la war a jël en charge lu tax na jël sa dund jël sa naan jël sa noy jël oxygène bi ak azote bi CO2 bi nga jël sa grande circulation ak sa circulation nga ko gérer na gérer mu ngi lekk gi di soppeekoo di nekk deret lii di nekk déchet na ko gérer jënd ba doole jënd nit ki na ko gérer nit deret yi di demee ku ci nekk jël la mu war a jënd deret na ko na na gérer sa avenir. na gérer sa réussite suñ la tëjee kaso na ko gérer wala yëpp nga jël ko gérer ko sa bopp te yii moo gën a actuel moo gën a présent moo gën a taxaw nga bëgg a jël benn mbir muy texe wala ajara bu ko jox man sama dëgg du ko jox nga jox lépp daa ma téye lépp dégg ngeen ma fu sori lay wax ak nit dama bëgg ngeen yeewu waxuma pour non non soxlawuñu ko. soxal ñu loolu du non non non déedéet taxu mu jóg man li ma bëgg rek mooy ngeen yeewu xam nga li wax mooy ngeen yeewu xam nga léegi da nga daan dégg ñu naan ah euh, oustaz diw nee na kenn naan saafara kenn kat tee bi te loolu dégg léeg-léeg naan bokkaaleel nangam nangam man la waa kon bu lekk lekk yaa ma def de saafara ñi du koy def mais lekk tamit ñi du koy def. yàlla kon soo ko bàyyeeg sa bopp ba doo naan saafara doo takk téere bàyyeeg ko sa bopp ba doo tibb ceeb def sa biir. non non dama bëgg ngeen yeewu bëgguma nit du aliéné nit si dox dafa di dafa da ngeen war a yeewu xam li xew yeewu parce que ñoom yeewu nañu ah yeewoo tax ñu jàpp ñëpp di leen euh, bëgg a rey di lekk seen xaalis yi di lekk seen xol yi di lekk seen jëmm yi ñuy daw di di leen topp di leen jox at yi di mënuñ ci dara yeewoo tax. mais yeewu la dañoo yeewu waaw léegi nag mais attends xel su doon jaay ci marché mais day lambe ah comme nan lañ koy waxee nan la ko philosophie di waxee la raison est la chose la mieux partagée noonu la mais xel yeewul dafa yeewu moo tax mu lay exploité yow it yeewul ba xam ni kii dafa laa bëgg na moom dafa mën ci moom boppam dara day lekk day naan. day def leneen ak leneen day sangu kon biir bi day daw day am problème day fatigué bitim réew léegi mu daw ci jëm bitim réew jërëjëf jërëjëf <laughs> non loolu loolu loolu moom affaire wu ñu loolu fii yaa ngi jugee def non bàyyi leen bàcc ñii mënoo leen def déedéet loolu déedéet bàyyi bàyyi leen loolu affaire wu <laughs> joxe fii yaa ngi fi rek ak lii bi transparé ñu affaire loolu rek. joxe moom jarul loolu loolu c'est dans le champ li ñu joxe li ñu joxe loolu moom jarul nga koy xaar xaar ci ñoom li ñu joxe li ñu joxe. yow rek joxe waaye yow joxe c'est ça yow joxe mais c'est ça moom donc li nga bëgg a wax mooy nit ñi de l'autruche Iblis doo koy dàq day daw ba ceeb ba amatul yaakaar ci boppam xam nga lu muy def day jël boppam teg ko ci bu ci garab gii teg ko ci gën ni na. day toog di la xaar soo ñëwee nga rendi ko fii ci ginnaaw loolu mooy nax sa bopp yow da nga baax bu bëgg a bàyyi fi mu waa kay jaajëf sa jig mu yóbbul àjjana te doo ko bàyyi mu lay dundal <laughs> lu tax lool lu tax ngay jàng lu tax ngay xëy di dóori waa lu tax bàyyi woo dina ko feeñ ah déedéet lu nekk dañ ciy dugg à part sëñ jaamu yàlla bi mu ngi duggee ci barke sëñ barke sëñ ci jaamu yàlla bi mooy lan yoon moom la teg ci jaamu yàlla dégg leen mu baax yoon noonu nga koy toppee ci sa njàng ci góorgóorlu moom ni mu jàngee nan nga koy toppee ci góorgóorlu soo ñëwee kër fekk fa pagero x huit dix huit la nga wala huit huit huit huit mooy mooy bi du boobu la huit huit bi nga fekk ko fa ba ci biir nuyoo ñun ñu ne la soxna sëñ baa ngi nii ñem woo koo xool ndax njool njool la na mel nga dugg ci néeg bi ñem woo toog ca lal ba bu dugg ci douche intérieure ba télé nga fa vidéo nga fa internet lépp nga ci biir douche ba muy tàngoo yëpp nga xool loolu nga xam ni kii moo ngi defar laay sam loo war a def yow dem defar sa laay demal defari ji ko xam nga daal bi yombul la dafa ñu ne ah sëñ bi mu gën a bëgg àdduna du ma topp am na ñu dégg ñu koy wax ku ma gën a bëgg àdduna du ma topp man ndax man yàlla laa lay toppee yàlla moom yàlla ko am na moom am na noo war a mel déedéet donc surtout que loolu ce sont les révoltés les jeunes révoltés ci l'islam ak tabou ñoom ñooy wax loolu sax mais mën naa ko bañ a nekk wax bi xam nga lan mooy wax bi mooy moom na jaamu yàlla yow nga jaamu yàlla ngeen am na su ëllëgee dem aljanna du noonu gars yi ñu ko a jàppee du noonu waaw àndal ak moom ci jaamu yàlla moo ànd ak yow ci jaamu yàlla soo ko gisee nga jaamu yàlla nga jaamu yàlla soo ànd moom te yoonoo ba mu jàdd yow nga àgg dafa yoon dem ñaanal ko yàlla xam ni la jàppoon gars moo ko jàpp daa réer lu mën a nekk la am na ñu bëri dañoo réer surtout jeune marabout bi xam nga lan moo leen réeral le pouvoir ça fou soo xamante ne mënu soo am ñaar dërëm ay millions nekk sa ndeyjoor ak sa càmmoñ yow boo daan def kaar ngay jël ak wóotu tey jii fukki oto ci guddi bi di la xaar say baay di raamal say ndey di la sukkal soo xamul rek xam ne lii moomu jóge ci yàlla doole yàlla la di yaakaar ni sa liggéey ndey la war a saafara yàlla sangoo fekk yàqu nga foofu ngay duggee rek di di di gën a muur di muur ba xëy woote ni yàlla la ah woote bi mën nga bañ a wax ne maa yàlla waaye dañ koy gëmloo ndongo yi façon ba yar ba ngeen ba ngay woote ragal loo dañ leen di wooye ci la ñuy dem ba yaakaar ni yow ci sa surprend nit te nit bu ëppee nit musiba am na nit war na nekkul nii nit ah te loolu façon éducation façon yarin la man ñu suñu la gisee tax nga bëgg a xalaat lool baa nga def lool rek te saa si ñu génne mbir. ñu won la loo xamante ne dana jëndoo ci pour nga nekk nit xam nga Firawna yàlla nee na Firawna day doole jiñ koy waxal mooy le pharaon doole jiñ koy waxal yàlla nee na lenn rek moo ko may yàlla nee na lenn rek moo ko may mooy lan sa xawwa fa xawmahu fa nee na Firawna dara ñun ñoom ñii ñoom ñëpp ñooy Serigne Seck président ñun ñëw ñoo may am yéen ñi jaxasoo Serigne bi di nekk ak ñoom seen biir ñëw yi xam ngeen ne ay nit lañ ko yéen dañuy toog di bësu ay tànkat di sonn nag di noyyee ko di di coono rek dañ koy nekkee te bu tax duñ toogee ci mbooloo yi def nii mel ni ay statut di la gorlu mel ni ay nit yu rax dara fekk dañuy sonn dañuy am am problème dañuy tiit dañuy jaaxle dañuy ñaanlu dañuy dem fu nekk dañuy doxantu <coughs> dañuy doxantu dañuy dawi dañuy mer dañuy diggale dañuy ñaan xaalis dañuy def ça dañuy lim jënd ay bagages pour wax leen ay mais def yàlla nee na dafa def lu garaaw moom lañuy wax le culte de la personnalité. loolu kilifa bu ko def ci ñu la xaw a soog tuuti bu yàggee da nga lay mooy fexe ba bu mu la gis lu bëri xam nga ni soo ko ñàkkee gën a gis rek dina am luy bees ci moom loo xamante ni du ko mën expliquer su la gisee na jafe su ñëwee ba mu wax wax ju bari gis nga du sax nga wax wax bëri soo ñëwee ñu la luy seytaan nga ne nangam ñu la bismillah ñaan nga sax du yàq bëgguñu nga toog soo ko toogee da leen di miin soo leen miinee da nga leen di xeex loolu la ñuy bañ culte de la personnalité suñ ñëwee lay toogloo fii ci ñetti waxtu nga toog ci naaj bi te pourtant moom tamit naan ka dem ah bàyyi ko ah, ah nit ñi doo doo yombalee gis ci rek duñ la gëm eh, loolu la ñuy wax bu dee ak ah, na jafe ah nay jafe yow xamoo affaire rek bu nekk bu yomb nga nay jafe <laughs> yow doo doo dara yow duñ la xëy muy dugal du noonu am na ñoo ci kii indi milliard sax ko foofu su toogee foofu gën a dee te te lay gën a gëm. loolu nag culte de la personnalité baaxul baaxul ñu bëri nag moo leen sànq waaw day dem ñaan seen jiw ak am protocole lii loolu pour protocole la yow li nga wax da nga ko moom bi mu lay déglu yow la ne ko man mii kat gën a jiyeen ñi di ngeen toog fii nee ko man mii kat la xam naa fi lu jar lu jar ngeen ngeen ñu doon di ma xool li may wax xam naa ko am naa fi am naa xaalis boobu ñaar dërëm wala ñaar am 1000 francs moo nekk sa bopp bi 1000 francs am tus damaa xam tus moo tax ma toog fii di wax yéen ñëpp ñu ne dëmm di ma xool loolu nag man loolu bu ma ko fàttee yaakaar ni sama liggéeyu ndey la wala saafara sama sangoo la sanku naa te balaa yàgg yëpp dinaa leen sànq yëpp yëpp yal ci yàlla musal loolu nag xam nga lan moo koy lan moo la ci dimbali mooy ànd ak kilifa bu baax. kilifa bu baax waaw soo gisee yëngu yi ñu koy def 14 août alaaj Muhammad bi ci la dem ñu ne nañ dem ci koñ yi dem ci ruq yi waxtaan ak jaan yi fàttali leen góor gi mais loolu lañ dëgg lañ bëgg pour wan leen ne leen kilifa bu baax mooy affaire bi yawmal qiyaam yàlla nee na damay woo jaam bi selon leur kilifa yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim dinaa woo mbooloo mu nekk groupe bu nekk ci seen tur kilifa dama naan ana njabootu alaaji Moodu Njëgeen yi yàlla loolu lay wax yàlla fekk nag alay muudu njigéen nangu ne njaboot am nga ana njabootu Serigne Touba yi Serigne taxaw njaboot yi topp ci ginnaaw yàlla fekk Serigne Touba bind na ci biir su njabootam yi ana njabootu ana ana njabootu ana njabootu ba ñun ñëpp ku nekk ran taxaw nga gis benn groupe boo xamante ni ñoo nga taxaw ci ginnaaw ñoom xamuñu fu ñu jëm parce que seen kilifa woowu leen parce que seen kilifa reconnaître leen. moom moo nga bind carton bu mag di wane ni moom taalibi diw la te kooku reconnaître ko parce que règle li mu bind ne sama taalibi nii lay mel ba mu ko xoolee critères yi respecté wu sa benn. yàlla ci yàlla musal yàlla ci yàlla musal musiba la yàlla ci yàlla musal wallahi di ak ci nit fekk boole la ci boppam baaxul te ñu bëri moo leen dal. yoo xam ne yoo xam ne yoo xam ne ni bokkul samay bokk nga wax bokkoo fa te sëriñ bi ko yaa boole sa bopp moom mais boolewu la sa bopp moom ci boppam. ba defee ànd ak kilifa bu moom mooy tax ngay góorgóorlu waaw keroog wax naa ko ci ngeen man leen alaaj muudu radiyallahu ta'ala am nekk taalibeem dafa jafe. parce que niveau bi mu ak darjaaw yàlla yow soo defee le un centime soo ko defee di wuli moo ko def si xam nga léeg-léeg débat soo bañee intervenant yi bari dañ koy yëkkati ba ca kaw wàcc fa niveau ba pour conclure ko daa jógee leen waa ji ba ci dem ni nga def télé bi xam nga suñu taxoon foofu di néew doog di néew di ziarante mbir mën naa confiance mën naa dugg yaakaar mën naa dugg supporter mën naa dugg su boobaa mbir am waaye ci jotaay daal dafa ñëw rek ñu ne bismillah mu dal ci kawam toj nopp bi kii ne waaw kii xale bi li muy def nii bi muy xalaataat mu fekk ko fa jaxatu jaxase ko fitnaal ko mboq ko ba muy wax mu tuur ci kanam gi wan ko ne ko faalewu yëkkati niveau xeex bi foo xamante ni xa xalaatuñ ko woon foofu bi muy xalaat naan nii man kii li muy def man fi ma jaar ak man li ma xalaat bi muy xalaat loolu fekk na boobu. <laughs> julli loolu la ko gis baal ak saa ak wër di ak xadara jumaa di ah mu xam tamit si njàng boo xamante ni da ngaa waroon julli julli wa tisbaar julli wa takkusaan julli wa timis wóor di ko laajinoo ñu def loolu xadara jumaa di xadaratul lan la yow xadaratul xadaratul dimanche xadaratul dimanche lañ ko defal <laughs> ndeysaan li ma gënoon mooy mënoo bi kooku taxumaa jóg bi ñun taxumaa jóg billaay wallaay taxumaa jóg billaay en parenthèse bu ñuy sànni ci biir la sax sax xanaa exemple rek pour ngeen comprendre yàlla seetlu loolu waaw ma ko <laughs> waaw ni ma ko ni ma ko mbaaba alaaj moom la jàllale lan moo tax ay ndongoom sonn lan moo ay taalibeem sonn lan moo ay taalibeem ñu noppalu parce que niveau bu mu yëkkati jaamu yàlla moo jafe ala ñu mën moo ngi judd mille huit cent quatre faatu mille neuf cent quatre kon am na ñaataat téeméeri at juróom-ñaari nee na bi ma xàmmee ko war a jaamu sama borom deux heures du matin mosuma fekk ci daal deux fekk ci daal guddi bu maa ngi daan julli téeméeri rakaa rek a jaamu sama borom mosuma ko wax kenn billaahi moom waxtu na ko billaahi téeméeri rakaa moom la daan naafila su paree jël kursam sikkar turu yàlla su paree fajar gaa ngi bëgg a jot inna qur'aanal fajri kaana mashhuudan mu jël alxuraan jàng su paree julli su paree wasifa su paree moo ko jëm na julli yi suñu doom yi defar ci kër yi jàngale alxuraan agri ñu ci yàlla pendant cent sept ans. Ngaanal ak i may am nay doole yu rëy. Mamadou Diakara. wéyal ma xulóof laa. Ngaanal ak i may am nay doole. Mamadou Diakara.

أن leen xamal Thank you. lu am alim moo tax ñu way lu ma mën moo tax ñu way lu ko mën a mënal ko wax lu ko dugal Bye.

محمد والنور ومن لديه من واعي وحب محمد رضي الله تعالى عنه جيجن مفاهد مبلغ قولي محمد مدير

رحمة بالبال ما تخفت عنها seen wóor yi ay waxtaan la yaakaar naa ni keroog jëloon naa benn bëy moom laa wax ci ay wolof ak yu bëri jaxase ko ci dama duggee ci jaamu yàlla ci kilifa sa kilifa ni ñuy nekkee exemple ci yow ci raw gi mu lay raw ci mën gi mu ëpp doole jëm nañ ëpp doole ci jaam yàlla loolu moom moo tax mu ngi nekk sa royuwaay parce que nit ñu topp koo xamante ni moo ko mën déedéet daf lay am lu mu lay ëppale loo xamante ni xam na ni mooy mooy bourse bi nga daan topp ci ginnaawam ngir lam ca am nga am ko te ku la njëkk a reer war na reere ni alaaj Mamadou li tax ànd ak moom di chance di mujj di daraga di dem ànd bu wér mooy 1890 la juddu képp ku baax ci réew mi xam na ko waxuma gis na ko xam na ko xam na ko laa wax waxuma gis na ko xam na ko ku la neex tuddal na kenn ku nekk ci ñoom wallahi man daf ma leen détiré ba mu ba mu mel ku leen gis nii wallahi la dama leen détiré moom bi Touba ba nga xamante ni njabootam gi mën naa la am ne jiw moo ko gërëm man xam naa ko ba wax ma dentition bëñ bi ni mu tàggali ko ko wax. système bi kawar yi ni mu ni mu ka tal ba mel ni luy bët yëre ak kabaram wala ma su kabaram day mel ni suuf si lay bëgg a day tàmbale allahu akbar xam na ko gisu ko daf koo xam. noonu la mel ci Maam Xaj Maalik da lay nekk li léppam njàppam da lay wax njàppam ni mu daan raxas ji comme par chef jàpp yi comme pour nga fekkee jàpp bàyyi ko jàpp yi gis nga ni muy def noonu la Maam Xaj Maalik daan def di seet benn poor bu nekk mu ko raxas waaw raxas raxas raxas bu am pour la ni wala wala wala dal ko wala wala foofu boo koy ñëw ci laajte bi moo expliqué yitteem daan na wax ne daan na jóge ba jaxaw bi julli si waxtu juróom fii keroog laaj xam ne foofu fonk na jàkka jaxaaw ba kër mamaraay bi di julli si waxtu juróom su jullee dellu ba ci tak sandet mu ñëw timit noonu woor ci danañ xam moom laa yor dañuy danañ nit ñi dokkam ba mu ci ci ba ne meloon lan daan takk ba dalay kay wax wax la lépp la nekkoon ci moom. tàngoor wa nekkoon ci moom nan daan ak fulla ak fayda ni mu daan ñàkkee sago ci Cheikh Tidiane bu gaaw léegi mu ñàkk sago soppeeku soo soo juuree sax tudd Cheikh romb ko def. daf leen a xam noonu la xamee Thierno Moutaga Paha Paha Cheikh Oumar Foutiyou mooy maam suñu Abdal mooy maamam moo jur moo jur Thierno Habibou Moutaga Habibou Moutaga noonu la ko xamee noonu la xamee Baha noonu la xamee Thierno Moutaga Ahmed mi noonu la xamee seen wuyu bu ma ko Thierno Taïb Nour daf koo xam lu ma ay at weer wu jot wu ñu ne ko 30 ginaar. da koo xam ñun da leen a xam da leen a maîtriser loolu moo taxoon mu nekkoon njariñu dundam doon njariñ dundam loolu moo am valeur parce que régulateur loolu dafa xamoon mag ñi daw na ci moom ñëw laaj ci ko sama bàyyi loo xam ci moom ala jàpp jugee na ba diwaan ñëw di ko laaj alaaj maay te jur dugg na jël tànkam dëkk yi ñëw ak ah, ah. sama mag wax ma ci sama bàyyi alaaj moo dul ak a baax mu benn benn la ko ah nangam ah nangam ah nangam wax ko wax ko wax a ban nit li ko waaw sa baay ak son baay seen diggante nag mu wax ko ba ñu àgg seen laax ba alaaj am dina ko dinaa ñëw lekk nga laax ko yaakaar yaakaar naa ne keroog laax sàpp na kii seen laax boobee <laughs> laax sàpp na kii dañoo yem ñëpp laax réew yëpp laax la ñu wax keroog ñëpp. te da mu ne sa baay ak sama baay Mamaaj Malick moo bay mbayam mbay ma baax te njàmbe am na waxtaan ak social nag diggante euh, alaaji Mamadou ak mag mi wax wax damay borom ni rek pour ñu mën def ci beneen partie bi dégg nga mu ne ko sa baay daa bay mbay ma baax te njàmbe mu am ca xaalis bi maanaam mbay ma nangu mu am ca alal bëgg a jënd ay ndimo ngir ay njabootam mbir ma mooy juju ñu ne ko Thiès am na juju yu baax ndax am na ay marché ay traitement ay commerçant yu mag yu fa nekk yu yu yu mën a jaay juju yu baax ndax Thiès dafa nekk biir Carrefour lu ñuy jëlee jugee Dakar mu war a dem ci petit côte bi ak biir Casamance ak feneen day jaar Thiès Thiès da ciy jël wàllam luy jugee Ndar par exemple luy jugee Mauritanie ak Maroc. muy muy gis yu baax ak ay dàll yu baax ak ay bagages yu baax il faut mu transiter par Thiès dañu jaaree Thiès Thiès jël ci wàlla kon Thiès jur keroog pour la ñu ne ko am na suuf yu baax yu fa nekk mu ñëw fii wàcc fi ba mu wàccee mu laajte ndax fii am na muqaddamu Tijaani ñu ne ko am na ku ñuy wax Amady Baro moom nga fay ca kaw ba mu ñëwee mu fekk ma mala jox ak moo ngay woo fii fa maam Amine dafay yal nañu ko yàlla fayal yaay El Hadj Mouhamed yi suñu mooy yaay ak moo ñu indil alaaji Mamadou mënut moom mënutul ko fay billahi mënutul ko fay may wax jaam moo ñu indil alaaji Mamadou jigéen soxna min dafay ne ko góor bi daa dem te ja góor bi daa dem te jàkka ja maamalaaj ma taxu na jóge te jàkka ja fekk na maamalaaj Malick moo ngi toog ñun nuyoo joxante loxo noo tudd mu ne ko maa ngi tudd Malick Fawad dégg nga noo tudd mu ne ko maa ngi tudd Malick Fa Wade boobu alaaji di bëggul Serigne di bëggul Seydi di bëggul alaaji di bëggul noo tudd mu ne ko maa ngi tudd Malick Fa Wade bu njëkk sa lan lay gàkkantalee Mor Awa Samb noo tudd Malick Fa Wade noo tudd mu ne ko man Amady Baro lañ may luy say tànk mu ne ko man de damaa wàcc ci dëkk bi laajte ndax muqaddamu tijaan am na fi ñu ne ma yaa fi nekk moo tax ma ñëw mu ne ko luy fay tànk mu ne ko dama doon dama mbay sama baax ma bëgg jënd tuuti ngir ma ceeb am na tissu bu baax moo ne ko kon nan dem ca marché ba sama benn taalibe bu ñuy wax Ablaye Dieng moo ko fax mooy jaay tissu yi nañu dem ca moom ñu tourné soxna Aminata Faye mu baax ma maam góor gi ne ko kon defaral ñu laax defaral ñu laax defaral ñu laax defaral ñu laax ñu dem marché te ñëw ñu daal di dem ca marché ba feete seen i tuuti jënd seen i tuuti ba ñu ñëwee ba toog di waaj a barkeelu seen laax ñu tegal leen ko ñu daal di wàññi seen i tuuti ndax seen ragal yàlla ñu gis mu ëpp fukki mètre juróom. kenn ku ci nekk ci moom xool morom mi kenn ku ci nekk xam ni toog amatul ñu ne nan dellu ko ñu jëndee woon ndax li ñu jënd ak li ñu jox bokkul su nekkoon man mii dama naan sama liggéey day la loolu laay wax jël xotti ko def ko lu rafet ñu daal di waaxu dem ci góor ga góor gi ne leen waaw lu seeni tànkati góor gi ne ko ah ñun dañoo dañoo jaay ci suuf waaye li ñu jaay ak li ñu jox ci mètre tolloowul dafa ëpp. maam maam góor gi Ablaye Dieng ne maam El Hadj Ahmad Dobe yow laa yaakaar adduna laa yaakaar soo ñëwee indi sa kan ne bu baax la déggal ne baax la borom xam-xam la su ma moomoon boutique bi dama koy laaj lu mu ma jël duuba ma ma jox ko waaye comme aw ma. sama salaire bi ma waa ji war a fay ca laa jël jënd ci fukki weer ci juróom-juróom nga teral la ko gan gi. maama laaj maa ngi na ko alhamdulillahi rabbil alamin maama laaj moom borom daan alhamdulillahi rabbil alamin ñu waaw ñu daal di lekk seen laax alaaj ñu na keroog seen laax ba daanaka seen i baaraam lañ ci dugal sëriñ bi tiit sant rek mais mu dox mais mais mënul nekk sarse sarse sarse ba mënoo nooyi nooyu naafilaa guddi mi du mi mais kii door diir kii jim door soo suuree mais da ngay bëgg tëdd noppalu soo nekkee ba suur naan rek ngay bëgg soo naanee ba noppi relax ana jaam yàlla sama nee na keroog seen i baaraam lañ dugal seen i rëdd baaraam yaa nga ñu mos ca mos mos commencé nañ nag waaw nangam sangam nangam sangam sangam nangam loolu noonu laa koy wax waaw xaw ma ne ngan la jeexee nee na mu génn nag hmm, ci saxaaru ngoon la góor gi wala kii na pour dellu Tivaouane ah, a nee na soo moom nee na ah, Maman Adja Ahmad Borom fu mu daje ci dëkk bi rek nee na nuyul sama gan gi dëgg nuyul sama gan gi maa ngi ko nit ku baax la borom xam-xam la. nit ku baax la borom xam-xam la te maam nee na jaamu yàlla di jënd seen ngurdu boobu mooy xaalis mooy peese bi nekkoon di jënd seen ngurdu di ko jox ñii di génn seen di ko jox te maam nee na ma ma mamaraaj mamaraaj nee na mamaraaj ma bor dafa mujj dindi kaalam gu tedd gi kaalam gu tedd gi da mujj téye nit ñi di ci def ngurdu yi ak xaalis yi fu mu romb rek ne ko kii sama gan la mu def ca kii sama gan la mu def ca soo nee na mujj gi nii lañ ko téye ndax bari mu dem ba ci biir gaal bi ñu mu am train mu daal di jël gaal ga teg ci loxo mën ko lii nag mën ko déedéet yàggu moom foofu la seen kóllëre commencé sori na loolu sori na loolu waaw moo tax nag tabarakallahu ah mag ñi xam na loolu wala njaboot yi war nañ koo xam dañu dugg ci benn détail fa ñu àndee ñun ñëpp sa teew kon yaa ngi yàlla dimbali ñun ñëpp doon sutura yi doon teraanga bi jaay na bi naa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alaaj Maodo radiyallahu anhu ci contexte boobee la xamee góor yàlla yi ma lay wax yëpp maîtriser leen xam leen di maîtriser seen histoire te du ci porté dara yàlla wax yàlla mayoon na ko li ma leen di mémoire d'éléphant du porté dara histoire du la koy nettali yow da mel ni ku nekkoon acteur moom la ñu 3D ci mel ni acteur nga ci biir mbir fekk doo dara nettali ba moo jaar yoon te bu dee yokku te wàññi lan lay wax yëpp lu wér lay doon lu scientifique lu wér lu dëggu la lay wax waaw ah, ci loolu la nekkee rek euh, njëriñu jaam yi jaamu yàlla téeméer ak juróom-ñaar dem ba tër ci lalu dee daal ne musuma fàtte fu ma sama borom musuma fàtte fu ma fu ma fàtte waxtu juróom musuma fàtte fu ma fàtte waxtu wér bi musuma fàtte fu ma toogee ci lalu jigéen ji ma tàggul ku ko ñëwee wax kenn ñi ma wax ci yow wax ko wax ko wax ko wax sëriñ ku ko wax balaa nga ne bu ñu woo la la diw ne la jubbo wow jubbo rek ah, wow te ku ne nañ ba góor ñu xëy na dañuy far imam nee na xale bu góor bu ne imam rek benn jàpp ñëw ne ko diw ma ne ko jubbo. su demee ba yaakaar rek ba farat rek benn ay coow benn xale bu jigéen ci biir fële lan sam naa ndax mën na ko jubbo. Ah, ñu doon daal di ah comme comme xale yëpp jeex nañu waaw nañ seet mag ñi bopp mag mu ñu yéegal rek bés bu meer ñëw na ko jubbo jubbo mooy la rek sax déedéet mooy wax dal ngeen di a tuuti waa Jalle waa Jalle yomb na nee na nag ba ñu ne léegi nañ seet ci jigéen a mate kooku moom xanaa ni yàlla mënatu ci daal. nee na bëri bëri yëngu bëri di dégg ñu naan maam diw lañu fal maam diw lañu fal nee na neex bu jigéen balaa ne sët bi lu may dégg noonu ah maam diw lañu wax mu ma wut jox ma sama bant bi da ma loxo ma di sukkoon di sukkoon di sukkoon ba ñëw ba di dégg penc ba ne ko kii du dara gànnaaw mu ne ko eh mu jib ko. xam nga xam nga loolu loolu ko wax de ay bu la gaa yi di daañu woo rek téléphone nee na yow ñoo bokkoon classe ak ñoo bokkoon daan da def nangam la lépp la ñuy génne waaw kon nag bokk bu ñu ko daal góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla wéetal yàlla nangul yàlla topp yàlla bu baax ah, ñoo ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leer yal na yàlla sax mu ci barkeem yal na yàlla gërëm ko yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla baal ko yal na yàlla gërëm lépp tax ci moom yal na yàlla baal lépp tax ci moom su ko defee toujours dañ leen di wax rek heure boo leen déggee ñuy wax alaaj moom jigéen sax ne ab sëtam mooy moom ab taalibe mooy wax ci moom ginnaaw loolu dañ koy wax ngir ngeen royee waaye wax na ko ngir ngeen gëm ko ko du ngëm du pour ngeen gëm ko du pour ngeen jox addiya soxla ko moom dem na na jëf yoo xamante ni am nañ yàq bu wér ne yàlla na du la ndax sell ga ko sellal ak sax gam ja sax ak nam ko doon defee loolu war ñu bëgg nag mu jabat ju góor ñi ak jigéen ñi ñu leen koy fàttali surtout du weeram ñëwee mooy kator jubtam bii ñuy fàttali ko alaj moom ndégéen ngir ñu fàttali ko ak jub jikkoom gën a fonkaat jàkka yi gën a fonkaat suñu wéjur gën a jaamat yàlla gën a nammaat suñuy pas-pas gën a bëggaat yàlla gën a jaam yàlla ngir yàlla alaa ñoom loolu rek mooy mooy force jaamu yàlla ngir yàlla du pour ay adduna ak ay leeri kanam ak ay yooyu yëpp xam nga gars yi am ñu woon sax loolu moo leen di jël dañuy diw di ñu wér décor def ni di pour mu pour mu leeral yooyu yow tu n'as rien compris du foofu nit ñi du du leeral kanam rek kanam li ngay leeral mooy li muy tudd yàlla di zikkar di jaamu yàlla sa xol lay nekk su feesee ci lay jënd sa kanam jënd say loxo jënd say cër sa yaram yëpp ay leer lépp ay neex doo diw doo laal dara te ku la gis ne la looy laal parce que xol bi mooy fees mooy respectable bi yàlla ñu yàlla ci moom jaay na bi daa am ko su ko defee kon ñu euh, dem na nan def jox ci mbay mu ubbi. débat bi ku ci nekk lu ci am lu muy laaj euh, ci wàllu la lan mooy sëriñ lan mooy sëriñ dëgg ah ñun ñu jël exemple à ñoo xam ne ku ci am lu muy laaj ci wàllu sëriñ xaaral ni mu mel mu mel ak jëfe noonu loolu tax nga ko euh, incha allah loolu jëm incha allah mu ne nit ñi toog ci sëriñ mën na ko xamal loolu dafa am dama bëgg a jël sama tàmbay waxtaan kàddu mag mu gënul nit bi ko digal sëriñ bi ko topp bi ko defal loolu de fekk moo ko gën a digal suñu borom. buñ may bëgg ci waxtaan bi ngay insisté ci loolu. am na beneen point boo doon wax ci diggante maam El Hadj Diop Ndege ak Sani Mba ak ci Ndeo. loolu tamit nga ciy insisté parce que amal gàmm bi da cee bari entre Tidjane Mouride Xaadir Laay. teg na bi nga xam ne mooy producteur ñu état bi nañ état boobu ñun état bi mooy ku baax fa lañ toll. fu ñu gis leeru suñu borom bu leer lañu mën nañu faa am dara dina fa dem man ñu wax ak yow raw ma kenn du këriñu Tijaan du këriñu Murid du këriñu Baay Faal amul benn këriñ bu ma doon toog sama di taxaw parce que damay wër damay wër xam te jàpp naa ne xam-xam bi wër yéen a ko yor ndax xam-xam bi wër mooy xam-xam bi gën a jàpp la te yéen a ko yor dañuy dem université jàng yan tamit tubaab du xamante ne ne man mu nekkoon maanaam njàngu tubaab maa ko man wér naa yàlla bu wér naa yàlla bu yàgg. ba karaan bi du ko may defar des fois mu wax ko loo xam ne ma yaa ngi jëm ci yoonu lekk man ko xanaa dañoo koo jàngal aw nga laaj lu ko ci laa loolu waxtaan yow day dugg ci laa. ci laa dugg ci laa dama la laaj mooy lan mooy maanaam lu tax suñu ban ngeen géej gi am ci Sénégal ñu géej gi ci suñu saxaaba bu nekk te déglu ci biir suufu bilaal lu ko waral lu waral bu fekkee bilaal moom ñoom dañ koo xamul te wul ñu wax ñu ko wala bu fekkee turu bilaal ça se passe même chose ñu wax ñu man à cent pour cent problème dans aucune famille du Sénégalais compris ce je ne trouve pas le nom de bilaal et ça me perturbe franchement bëgg naa une réponse. Merci. kawai wani da ke za ka yi haɗarin wannan kusa da problem wani kita sai da kamar da gida to mafi kuɗi da gwamna zan fi za ka rage da aka daga alhamdu da shi a ban fudo na biya ban wani ya yi kan kwado da na da miliyan kiri da yi ikotek an zama ikotek a maza rabuwa ikotek kikawa shi na fi kuɗi ne da wasu na mu zan fi zai da rabuwa Thank you. wax la ko dégg ma bëgg mu leer ñu sama bopp te saa su ne ni mu may kenn daal muy daal jël sama kudd def ko sama mbaa waaw ñu may kenn lu bari te dama ko tàmm bëgg naa ko bàyyi waaye bëgg naa xam tamit ndax xëy na bu ñu xamee suñuy wàññi waaw conséquence bi bu ñu ko xamee wala bu fekkee xam nañ ni dafa aay wala lu ci tere la dina tax lu lu ko bàyyi daal. d'accord. ate waxtaan bi la ci wax na. moom alxames moom la ci wax moom moom affaire bi bu bari ci sama wàllu jiwu góor ndaxte moom jël moom exemple foofu na sax da ngay xool